بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imaami siddiqin mawlana abil abbaasi ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa nga xamante ne moom moo ñu may ñu fekke weeru koor gi muy shahru ramadan al mubarak nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dafa ne shahru ramadan alladi unzila fihi al quran hudan linnaasi wa bayyinatin min al huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu mooy weeru koor bi nga xamante ne dañ cee wàccee al mu nekk ay njub bayyinaatin minal hudaa wal furqaan ba pare mu teg ci ne faman shahida minkum shahra falyasumhu képp koo xamante ne fekk na ci yéen weer wi euh, na ko woor kon muy weer boo xamante ne euh, weeru njub la muy weeru alquran muy weer bi nga xamante ne euh, borom bi subhaanahu wa taala daf ci indi ay leeral ci lépp loo xamante ne alquran la ah, maanaam ak lépp loo xamante ne jub la euh, kon muy weer bi nga xamante ne moom moo gën ci weer yi mooy weer bi nga xamante ne moom gën ci weer yi euh, borom subhaanahu wa taala yabal ci ki nga xamante ne moom mooy gën ji bindee alayhi wa alihi wa sallam Euh, mu nekk kon euh, weeru bon ñu war cee jàngat li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xam ne moom moo aju ci ñu ñu war cee jàngat li nga xam ne mooy suratul Ma'ârij ndax weer wi comme que weeru alquran la maanaam kon dañ ci jàngat saar bi nga xamante ne maanaam benn ci saar yi nga xamante ne saaru alquran yu mag yii la te saaru alquran yi yëpp a moo tax Euh, kon tey dañ ci am mbiti bu rëy rëy ñu ngi ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñooy xeeti yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, alquran nag borom subhaanahu wa taala daf ko wutal ay tur yu bëree bëri mu bokk ci alquran mu bokk ci alfurqaan maanaam ak euh, yeneen i saar maanaam ñu naan ko alkitab Ah, ah, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne euh, lenn li wala lu ëpp leeral nañ ko wala boog lenn li leeral nañ ko ci xasida euh, yoo xamante ne taalifu nañ ko guddi doon ruuxul maani wal bayaan fi sab'ati ahrufil qur'an ah, fi sab'ati ahrufil qur'an sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy euh, saar boo xam téere kii xasida boo xamante ne dañ cee leeral xadiis bi yenente bi sallallahu alayhi wa wa sallam ala sab'ati ahruf ne wàcce nañ alquran ci juróom-ñaari ak juróom-ñaari wàll euh, alquranul karim muy téere borom subhaanahu wa ta'ala borom subhaanahu wa ta'ala daf wàcce ngir mu nekk loo xamante ne kon luy leeral la nit la waaye tamit mu nekk loo xamante ne ak njàngam day nekk loo xamante ne dañ ciy jaamoo borom subhaanahu wa ta'ala maanaam li ta'abbud maanaam mu nekk loo xamante ne dañ koy jaamoo borom subhaanahu wa alquranul karim euh, comme ni borom subhaanahu wa taala waxee ne kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaru ayaatihi wa liyatadhakkara ulul albaab maanaam alquran téere la boo xamante ne dañ koo wàcce ci yow yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee mu ne liyadabbaru ayaatihi bu ko defee ñoom ñuy seetantal ci nga xamante ne moom mooy aaya yi ba pare mu ne wa liyatadhakkara ulul albaab bu ko defee ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy boroom xel yu ñëw yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom settantal yi maanaam ñoom ñu mu nekk loo xamante ne da da leen lay doon ci ñoom maanaam ñu ciy settantal moo tax mu ne lii yat dabbaru maanaam boo xoolee eh, ni mu jëfandikoo baat bi day wane ne dañoo war a xuutal ci li nga xam ne noonu la ñuy settantalee maanaam waxu sax li yat a dabbaru daf maanaam ngir dëgëral ni nga xamante ne moom mooy ni ñu war a seetantalee alquran comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala wax tamit ci mu ne haza zikr alquran a ngi nii lii de ak fàttali la maanaam daf lay fàttali nga delluwaat ci borom subhaanahu wa taala daf lay fàttali nga delluwaat ci borom subhaanahu wa maanaam ak li nga xamante ne moom la bëgg ci yow maanaam dafay tax nga fàttali ko kan mooy sa borom subhaanahu wa waaye loola day jur ci yow. nga mën a nekk koo xamante ne adduna bi yëpp ngay mën a dundal euh, ndax alquran borom subhaanahu wa daf ko def mu nekk euh, kodu euh, univers bi maanaam moo tax doomu aadama dinañ ko jëw dinañ ko gis léegi incha allah ci basmala bi doomu aadama moom mooy ki nga xamante borom subhaanahu wa taala jël univers bi yëpp mu def ko maanaam ci moom moom borom maanaam moom doomu aadama. Euh, loolu moom moo tax alquran maanaam nekk doomu aadama incarné moom tamit alquran comme ni nga xam ne noonu la borom subhanahu wa ta'ala waxee allama aadama asma kullaha borom subhanahu wa ta'ala dafa xamal moom aadama mboolem tur yi maanaam mooy dafa dugal ci moom mboolem qualité yi comme dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala léegi nag nit ki moom moo koy exploité wala mu bañ ko exploité moom moo ciy nekk moo koy jëfandikoo wala mu bañ ko jëfandikoo mais lii moom mooy euh, doomu aadama. Euh, kon loolu moom moo tax ñu naan ko al alamul akbar maanaam doomu aadama moom mooy nit ku ku mag euh, comme que doomu aadama mooy nit ku mag ki te alquran moom mooy euh, univers moom ko alkitaabul mastuur univers bi maanaam moom mooy téere bi nga xam ne dañ koo rëdd ubbi ko maanaam muy déroulé fi raqi mansuur maanaam ci borom subhaanahu wa taala depuis maanaam ci li mu def ADN lu nekk maanaam mbir mu nekk Euh, li nga xamante ne moom la inscrire boolem li nar xew ci ci adduna bi maanaam daf ko inscrire euh, ci benn téere téere boobu nag moom moo nekk alquran bii nii maanaam tey bu ñu la doon jox exemple dañ naan la mi ngi mel ne tey benn machine boo xamante ne dañ ko defal ba pare alquran moom mooy euh, maanaam maanaam ñun bi ñu yor nii maanaam bi ñu yor nii te mu nekk suñu téere yi alquran boobu noonu mooy notice bi nga xamante ne non seulement ci lañ codé machine bi mais ci lañ bind lépp loo xamante ne euh, ay pièces la yu nekk ci machine bi ak benn bu ci nekk lan lay jariñ ak benn bu ci nekk nu muy nu ñu koy jëfandikoo ak naka la war a déroulé woo maanaam naka la war a mën a doxe moom euh, machine bi lii moom mooy euh, alquran ci univers univers bi noonu la loolu moom moo tax képp koo xamante ne topp na ko maanaam day am dund ku neex waaye comme ni ko alquran waxee ba an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma euh, képp koo xamante ne da ngaa dummóoyu yàlla di ma tudd maanaam na xam ne da am dund bu xat ma'ishatan danka mu ne wa nahshuruhu te dinañu ko dekkal yawmal qiyamati mu nekk a'ma ko silmaxa parce que lu tax mu ne bu ko defee mu naan li ma xasatani a'ma wa qad kuntu basira mu naan euh, lan moo tax nga dekkal ma man ma nekk ku silmaxa te fekk moom doon naa gis ci àdduna mu ne ko kadhalika atatka ayaatuna fa nasitaha wa kadhalika ma yawma tunsa mu ne parce que adduna bi nga fa nekkee sama aaya yi dafa ñëwoon ci yow fa nasitaha nga bàyyi ko jëfandikoo wuloo ko bàyyi wuloo ko xel wa kadhalika al yawma tunsa naka noonu gis ni ki tey noon lañ lay fàtte noonu lañ lay bàyyee maanaam mooy da doon fàtte fàttelu alquran da nga doon fàtte fàttelu yàlla moo tax nit mënul fàtte yàlla waaye foo ko fekk day fàtte fàttelu yàlla comme ni nga xam ne ci saar bi nar a jàng insha allahu taala dinañ ko gis innal insana xuliqa halu'a eh, foofu buñ ci yegsee dinañu leeral maanaa yu mel noonu ak masala yi nga xam taala day wëlbati sax non seulement daf koy fàtteloo maanaam dafa fàtte yàlla mais dafay fàtte moom ci jëmi boppam boppam comme ni ko alquran waxee wala takunu na nasullaha fa ansahum anfusahum bu la nekk comme ñi nga xam ne dañuy fàtte fàttelu yàlla ba yàlla fàtteloo leen seen bopp comme nee yàlla duñ ko programme boole wuñ ko ci mbir maanaam yàlla day def ba fàtteloo leen ñoom ci seen bopp bu ko defee ngay gis muy def ay paris yu yéeme parce que tey man ma jël parier euh, ci lu ndaw parier ci benn xew-xew parier ci benn am-am benn moomeel benn alal loolu mën nañ ko comprendre ne dama ni ah xaaral ma def lii ma xool ba xam lan la may jural fee mais nga parier ci loo xamante ne pour sa dund la pour l'éternité loolu dëgg-dëgg ku fàtte boppam moo ko def léegi euh, du ñu dugg dëgg-dëgg du ñu yaatal ci yenn domaines yi ci Euh, biir alquran parce que am na yoo xamante ne tàmbali woon nañ ko maanaam ak tafsir dan moo ko wutale al ak ta'wil maanaam tafsir moom mooy firi bi ah nga xamante ne day faram fàcce di leeral ah, euh, euh, comme fassara maanaam nga xamante ne moom ak ah, ah, safara ah ñoom xamante ne moom mooy fi leen jële ah maanaam comme al euh, isfira ah comme maanaam bu fajar gi xaree ba mu commencé leer voilà ak comme ni nga xamante ne mooy safar bi ki tukki nga xamante ne bu nit bu tukkee day daal di commencé découvrir yu bëree bëree bëri ci ay jikkoom maanaam euh, moo tax boo ànd ak nit tukki dëgg-dëgg dana tax nga xam ko dëgg-dëgg maanaam ak tamit li nga xamante ne moom mooy maanaam kon fassara muy leeral ne mbir mi leer na léegi nag yan dégg digg lañ am ci mbir mi loolu moom mooy ta'wil euh, insha allahu taala yooyu yëpp daañ koo euh, dañ ko gën a leeral dañ ci gën a ñëwaat insha allahu taala bu fekkente ne euh, laaj na ko li nga xamante ne moom mooy tamit li ñu bëggoon a leeral fii mooy am na saar yu bëree bëri wala boog yenn yoo xamante ne mënoon nañ ko tànn rawatina comme tey par exemple munoon nañu tànn comme ci jotaay comme ci at bi weesu gisoon nañ maanaam sóoratul euh, falaq ak sóoratul naas kon mënoon nañu tànn tànn logiquement sóoratul ixlaas maanaam ngir jëm ko faran fàcce ci weer wi bu amee yeneen saar yu ci tegu tam ñu teg ko ci euh, ginnaaw loolu tamit naka noon tamit mënoon nañu faran fàcce mënoon nañu leeral maanaam wala boog euh, dugg ci tafsiru sóoratul Euh, saar bu mel ne sóoratul xijr nga xamante ne comme euh, moom mooy ak tënku maanaam tëju comme confinement bi nga xamante ne lañ nekk maanaam dëgg-dëgg loolu lay tekki euh, nga xamante ne borom bi subhaanahu leeral na ci maanaam yu bari bari bari bari yoo xamante ne dafay aju ci ñun su na suñ jamono jii maanaam nit ñu bari maanaam tey ñun bu taxawal seetlu dëgg-dëgg ci saar boobu waroon nañ mën gis dëgg-dëgg loo xamante ne dinañu jariñ dinañ ci mën a jàngate suñu dundu tey maanaam ni mu mel nii maanaam ak ak euh, confinement bi ak xijar euh, borom subhaanahu wa taala nga xamante ne moom la ci tënk ci ay mbir moom la ci tënk ci ay njàngale euh, nga xamante ne ci njaalbeenu téere bi rek ci njaalbeenu saar bi rek Ah, alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin gis nga voilà ak moo bëri waan rubbama yawaddu alladhina kafaru ak moo bëri lu doon mébét ñi nga dañoo weddi dañoo nëbbu dinañ gis ci al kufr li muy tekki ci saar bi buñu ci duggee insha allah maanaam dañoo weddi dañoo suul jëf dañoo nëbbu xéewalu yàlla waaw law kaanu muslimin ay waay ak a neexoon ñu wommat wala ak a neexoon ñu woo ma lu yàlla bëgg nekk ci lu baax instant bi nga xamante ne tëj nañ jàkka yi ah tëj nañ danse ni mboolem nit ñi xam ne ñu léegi mëntuñ dem danse mais ah ak a neexoon nag ñu waroon ñu daan dem jàkka ak a neexoon ñu daan dem jumaa ak a neexoon ma doon nekk ci yoon bu baax ak neexoon voilà maanaam ma ma ma womatu ci yàlla topp li nga xamante ne moom la bëgg ma nekk ci li nga xamante ne moom mooy li jaaru ba nga xamante ne tey maanaam luy regret yi ak a neexoon nga gis même réew yi da ngay gis ñenn ñi ñu ngi naan waaye suñu système sanitaire ah, ak a neexoon ñu toppatoo ko bu baax ak a neexoon euh, yu bëri bëri yoo xamante ne dafa aju dëgg dëgg dëgg dëgg ci ni ñu a maanaam xamante ne lépp day wóomatu teg tegu ci yoon bu baax ak ñu nekk ci loola parce que instant bii feebar bi voilà maanaam voilà moo tax mu borom bi ne zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun bàyyi leen leen ñuy lekk. yàqulu wa yatamatta'u di bànneexu di jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam te ne mooy almataa mooy jumtuwaay voilà mooy matériel yi nga xam ne ñoo fi am jumtuwaay ñuy lekk di jëfandikoo jumtuwaay yi rek voilà wa yulhihimul amal seen projet yi seen voilà mébét yi di leen di leen di leen préoccupé ba nga xam ne nekkuñu ci li nga xam ne moom mooy lu baax li waaye fa sawfa ya'lamuna danañ xam gis nga ak yeneen i mbir yoo xam te nekk na ci biir xam ne buñ ko luñutu jariñ euh, waaye euh, bokk na tamit ci saar yi ñu doon xalaat mooy lu demee sóoratul insaan ndax sóoratul insaan dafa nekk saal boo xamante ne day leeralal nit ñi doomu aadama yi maanaam mm, doomu aadama maanaam naka lay nekkee ku mat maanaam naka lay nekkee doomu aadama bi nga xam ne moom la yàlla la moom la yàlla bëgg en maanaam ne bu matee bu yeggee ci niveau perfection bi nii lay mel muy al insaanul kaamil ba nga xamante ne saar bi sax numéro saar bi sax muy 76 daf koy junj parce que 76 mooy abd tamit mooy jaam moom mooy aussi kawnu maanaam univers existe cosmos bi di tegtale ni doomu aadama bi moom mooy univers bu mag bi loolu yëpp mënoon nañu ko tànn euh, waaye ñi nga xamante ne moom lañ ci waxtaanal euh, kilifa yi nga xam ne euh, ñoo nekk ci suñu daayira bi biñ ci waxtaanee ñoom. Euh, dañ ñoo xelal suuratul Maarij euh, ñu nangu ko ñu jàppe ko noonu ñu gis ko effectivement bokk na ci ñu proposé woon kon ñu gis insha allahu taala suuratul Maarij euh, saaru alquraan yi nag benn bu ci nekk ci saaru alquraan yi dafa am mbóot maanaam dafa am ay secret yu mu làmboo dafa am ay xaqaayit yoo xamante ne dañ koo làmboo yoo xamante ne ñoom kese soo jëlee dañuy nekk benn entité bu mag bu mat bu ko defee aaya yi ñëw composé leen maanaam composé xaqaayit yooyu kon saaru alquran bu nekk dafay wane benn wàll ci wàllu borom bi subhaanahu wa taala ne muy feeñalee eh, ay mbiram ak tamit ni nga xamante ne doomu aadama noonu la ko feeñale suuratul Ma'aarij eh, moom mooy dañ ko mën a firee al Ma'aarij moom mooy ak darajaat mooy daraja yi Euh, kon yoon yi nga xamante ne daraja mooy degré escalier yi wala book ñu ne al al al al al fawaadil wa am mooy ngëneel yi ak xéewal yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala defal boole maanaam mbindee fi waaye surtout mu defal ko ki nga xamante ne moom mooy doomu aadama mi nga xam ne moom mooy xalifa yàlla ci kaw euh, dañ koy tuddee al al al maarif maanaam dëgg-dëgg bi ñu doon firi euh, léeg-léeg bu dee ci tubaab dañ koy mën a tuddee voies d'ascension les voies d'ascension mooy yoon yi nga xamante ne moom la nit ki mën a jaar ba yegg ci yàlla euh, mën nañ ko tuddee tamit les échelons maanaam mi ngi jugee ci al araj maanaam araja yaa awudu maanaam maanaam kon mi'rajan wala al ma'arij ma maanaam ma'arij mooy pluriel maanaam bu boobaa mi'raj day nekk kon ascension spirituelle maanaam yoon bi nga xamante ne moom la nit di jaar di yéeg di dem ci yàlla mais boo xoolee euh, al araj dëgg-dëgg li muy tekki moom mooy loo xamante ne même bu fekkente ne euh, genre escalier lay doon maanaam échelle lay doon mais day am ak dëng gu ci nekk maanaam day am xeetu dëng gu ci nekk maanaam day day day day njàdde tuuti te loolu loolu euh, mooy justement doomu aadama maanaam mu mel ni boo xoolee kon baatu ma maanaam maaraj maanaam moom mooy singulier bi ma maaraj maanaam mooy yoon bi nga xamante ne moom la maanaam moom la ñuy jaar di yéeg boo xoolee escalier ni muy def escalier du ñëw rek di def ni yéeg ci kaw déedéet day day day day day taxaw maanaam nga gis mu daal di dëng tuuti yéegaat léeg sax nga yoo xamante ne ah, dañuy def comme spirale di yéeg ci kaw ah nga gis ne du jug day day day day def comme spirale mais échelon bu ne maanaam partie bu nekk ci yoon bi. dafay am euh, maanaam day am xeetu ndëngte bu ci nekk maanaam day taxaw après mu jugaat mu taxawaat parce que lu tax parce que yoonu yàlla noonu la mel yoonu yàlla ni mel mooy nit ki day nekk ci diggante ay xaal ak ay maqaam maanaam xaal moom mooy nit ki yëg gi muy yëg ne maanaam ji maanaam am loo xamante ne daf ciy nekk mais stationné wu ci mu nekk loo xamante ne borom subhaanahu daf koy def ci xolam mu nekk ak may. boo xamante ne moom euh, làmb ko loolu maanaam nekkul loo xamante ne moom sax ci boppam dañ naan lii lu mu lu mu lu mu lu la lu mu acquérir la ba ba ba mën cee téye maanaam loolu moom moo tax xaal day xaw a nekk lu bref tuuti maanaam day momentané euh, alors que maqaama mooy loo xamante ne station la mooy loo xam ne dañ cee taxaw loolu moo bëggee xam différence entre xaal ak maqaama da ngay xool euh, dawalkat yi maanaam Euh, léeg-léeg ñu dem ci benn place boo xam ne dañ faa war a taxaw di gis ñuy manœuvrer ngir mën a taxaw fi nga xamante ne moom mooy place bi ñu nekk maanaam instant boobu noonu oto bi occupé na place boobu noonu mais ni mu ko occupé comme taxawu ci taxaw bu jub te taxawu bu ci carrément loolu xaal la ne su demee nag ba mën cee taxaw bu maîtriser ku dëgg-dëgg loolu moom mooy maqaam maanaam kon loolu moom mooy bu boobaa bu tudd station station waaw moo tax gis. même ci tubaab dañ naan stationnement maanaam fii nga war a xaw maanaam fii mooy taxawoon maanaam loolu moom mooy ne nit ki du jugee ci ay xaal maanaam ci yoonu yàlla euh, du jugee ci ay xaal maanaam di dem ci ay maqaam faw noonu lay def maanaam day nekk ci benn xaal après xaal moom mooy comme tey par exemple buñ ne muñ mooy ne natt dal na la nga ni muñ naa nga muñ moment boobu parce muñ nga yaa ci xaal maanaam borom subhaanahu wa ta'aala defaral na la leer yoo xamante ne mën ngaa téye maanaam supporter situation bi nga xamante ne moom nga nekk kon ci xaal nga nekk mais plus léegi muñ gi di répété wu muñ gi di répété wu muñ gi di répété wu au début booy seetlu day gis ne bu affaire bi di doog a dal wala nattu di la doog a dal wala benn façon natt boo xam ne musul la dal nii ci ni mu toll nii ci ampleur bi maanaam ak intensité bi. su fekkente ne loolu mosul la dal da ngay gis ne maanaam mbir mi au bi day metti mais yow yaa ngi muñ kon yaa ngi ci xaal mais boo demee ba nga xamante ne day mujj nekk lu maanaam muñ gi nekk lu naturel natt bu ñëw rek da nga naan maanaam da ngay day day naturel yow loolu bu yaa ngi ca maqaamay muñ maanaam parce que léegi stationné nga stable nga maanaam taxaw nga bu baax a baax ci maanaam mu ngi mën a muñee maanaam loolu nag natt ko ci mboolem jikko yu baax yi maanaam jikko ju baax joo xamante ne dafa nekk ci yow rek bu fekkee ne ni mu ci nekkee dëgërul loolu ci xaal nga ne bu fekkente ne ni mu ci nekkee dem na ba dëgër ci maqaama nga ne léegi nag boo nekkee ci benn maqaama da daal di jàllaat ci beneen xaal maanaam bu gën a kawe yéegaat ci beneen maqaama maanaam lu fekkee nag affaire bi ñàkk stabilité boobu tortuosité boobu moo tax ñu naan maaraj maanaam ñu naan ko al maarij maanaam ko ñu tuddee ko al maarij yoonu yàlla yoon yi nga xam ne moom ngay jaar yàlla ci biir saa bi tudd na ci ay maarij parce que pour lu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tukki maanaam bi muy tukki bi maanaam bi rañaan mooy laylatu isra wal mi'raj euh, mi'raj boobu mu def da gis ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa bi muy yéeg maanaam bi muy dem da doon jaar ci ay maanaam ay station loolu nag symbole la maanaam fenn fu nekk dafay fay jaar taxaw fa Euh, gis la fa ne contempler maanaam li nga xamante ne moom mooy jàmmarloo bu baax ak li nga xamante ne moom mooy mbindeefu yàlla yi nekk foofu ak kiimtaanu yàlla ya fa nekk ak maanaam tajalliyaat yi nga xam ne mooy feeñuwaayu borom subhaanahu wa laa ci place yooyu mu daal di yit daal di jàll ci beneen euh, loolu nag moo tax symbole guddi is laylatul isra kooku lan la symbole kese la mais yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musul dañ di nekk ci mi'raj boobu euh, li ñu bëgg a wax fii maanaam li ñu ci bëgg a wax moom mooy rañaan googu maanaam yéeg googu nga xam ne da dem ba yegg ba yegg ci yàlla yeneen bi dem ba ba ba ba ba ba dem ba yegg ci yàlla borom subhanahu may ko moom dong mu gis yàlla kom niñ ko euh, maanaam ni ko Seydina Abdullah ibn Abbas waxe radiyallahu anhuma bi mu naan xanaa doyuloon ne yenente bi sallallahu alayhi moom moo am lu ñu tuddee aruya mais yent yàlla Musa alayhi salaam moom moo am alkalam maanaam moo wax ak yàlla mooy feejjur yàlla rek que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo am la ak ruya mooy gis yàlla euh, maanaam moom mooy ruyatu ruyatullah xussisat li'ulakum lakum yaa dalalatal urafa yi maanaam mooy li ñu wax ci benn tasira euh, euh, bu tudd jawaahiru haqaa'iqi daqiqa fii tajalli yaaquutatil mutahaqqaqa sallallahu alayhi wa sallam ne gis yàlla daal yow rek lañ ko may yow yow yow maanaam xus sat li olaakum maanaam xus sat dañ koo jagleel li olaakum ngir sa kawe sa yëkkati ko yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko yow kese yaa dalaalatal orafa yow mi nga xam ne yow yaay tegtale yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam képp koo xamante ne maanaam ku xam yàlla la képp koo xamante ne dafa nekk nandite rek wàllu yàlla maanaam yow yaay ki nga xamante ne yow yaa koy yow yaa ko tegtal yoon bi yow yaa ko joxoñ sallallahu alayhi wa sallam euh, kon nit ki loolu moom mooy am maarij kon bu yenent bi sallallahu alayhi bi muy loolu muy def rañaan googu mu def maanaam tukki googu mu def yéeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi ne c'est maanaam jullit ñi selon niveau bu ñu mën a toll dinañu def même tukki boobu saar bii justement loolu lay junj moo tax ci biir bi mu waxee doomu aadama euh, xeetu bokkat bi xeetu phobie bi mu am nga xamante ne su amee lu baax daal di commencé téye ne man kese man kese yéenewul kenn dara lu baax maanaam doomu aadama bu normal noonu la ne inna insaana xuliqa halu'a maanaam noonu la mel et que lu mu bëgg lu mu am rek day bëgg nekk maanaam ki gën leen ñëpp maanaam ki gën leen ki ëppale ah su amee lu baax mu commencé xañ di commencé xool naan wayi mënuñu partager bien yëpp mënuñu partager mënuñu séddoo non lii munul nekk non non non kon doo dese dara non kon nangam non kon nangam et que su fekkente ne lu bon dagaadal nga gis mu daal di abattu carrément nekk koo xamante ne daa mel ni koo dóor ay yar ba mu ba maanaam loolu doomu xamante ne léegi muy day yërëmte fu foo ko fekk euh, ku ko gis xam ni kii abattu na kii jaaxle na nga gis ba ab mbir mi sax problème yu bari day dem ba feeñ ci jëmmam mu ne ñooñu ñenn rek ci mucc mooy almusallim mu ne illal musalli ba mu des ñi di julli maanaam kon euh, ba pare nag mu commencé indi ñi di julli ñi dëgg ba julli am jeexital ci ñoom rañaan gi ñuy rañaan di yëg ci yàlla dafa am ay maaraj maanaam ay euh, ay étape yoo xam ne moom la ñuy jaar ay échelon yoo xam ne moom la ñuy jaar ay yoon muy voie d'ascension yoon yi nga xamante ne moom la ñuy yéegee yooyu nag moom la leeral ci biir saar bi dinañ ko gis insha allahu taala ba fi muy jeexale ba naan ulaa'ika fi jannatin mukramun maanaam fi mu tàmbale foofu illal musalliin ah ba fi muy waxe naan ah, ulaa'ika fi jannatin mukramun ñoom day ci àjjana yi lañuy nekk ah, ci maanaam nekk moo xam ne ñu ñuy teral lañ loolu tamit dinañ gis incha allah bu ñu yegsee ci aaya boobu eh, dinañ gis façon àjjana yi nga xamante ne ñoom ñoo am ak aussi lan maanaam mooy ne àjjana yi am na àjjana yi nga xamante ne àjjana yi xéewal la muy Euh, jannatul euh, zaxarif muy ajjana yi nga xamante ne mooy taar taar yi ñoo ci nekk am tamit yeneen ajjana yoo xamante ne loolu la ñu tuddee al jannatul maarif mooy ajjana yi nga xamante ne ajjana yi xam yàlla la yooyu euh, tamit mooy yi nga xamante ne élite bi ñoom dañuy gën a dugg ci yeneen xeeti ajjana yi yooyu tamit incha allah taala bu ñu yegsee foofu dinañ ko gis beneen mbir bi nga xamante ne tamit sóoratul maarif ràññeewoo na ko boo xoolee ci mi nga xamante ne noonu la saar bi bindoo mooy di gis ne daal ni mu tàmbalee noonu la jeexale maanaam mu ngi tàmbalee ci lu ñu tuddee at tahakkum maanaam moom mooy kókkali dégg nga muy kókkali bi nga xam ne moom la yéefir yi di kókkali ci benn ci maanaa yi sa ala sa'ilun bi adabin waqi' bi nga xamante ne loolu la tekk mooy di kókkali waaw mbugal nit ñi di moom kañ la ñëw ay way way way gars yi mën nañu mën a wax rek mbugal miñ ñuy digal way way way way kañ lay ñëw kooku li googu nga xamante ne euh, euh, euh, ci jeexitalu saar bi tamit borom subhaanahu wa taala foofu tamit maanaam moom it saar bi daf kaa jeexalee ak kooku li moom tamit voilà comme ni nga xamante ne maanaam ci jeexitalu saar bi. Euh, moom la la la borom subhaanahu wa ta'ala di euh, leeral xaalu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi ci mbugal mi nga xamante ne moom mooy bu bi nga xamante ne moom moo leen di xaar ñoom itam ah, mu jeexale ko ne xaashaatan absaaruhum tarhaquhum dhillah dhaalika al-yawmu alladhii kaanuu yu'aduun maanaam li mu tàmbalee la jeexee maanaam ñoom dañ doon wax ne kañ la mbugal mi di ñëw borom subhaanahu wa taala bis bi ñu leen di diggal dina am maanaam lil kaafiriina laysa lahu daafi' ñeel yéefir yi te mbugal moomu amul dara lu koy jañ maanaam dara lu koy tere ñëw mi ngi jeexalee ni yéefir yi ñoom bis boobu xaashi'atan absaaruhum maanaam seen bët yi day toroxlu seen gis-gis yi day day day day xam tarhaquhum zilla ak toroxtaange ak toroxtaange moo leen di muur noot leen rajaxe leen mu ne zaalikal yawmu lazii kaanu yuu'aduun bis boobu lañ leen doon dig maanaam nga gis ne ñoom niñ doon kókkale noonu ñoom tam noonu lañ leen di kókkale wala boog ñoom mbugal mi wax kañ lay ñëw ñoom mbugal moomu la saar bi ci jeexital gi di leen wax tamit kañ am e, maanaam ban bis la maanaam nga gis ne bi mu tàmbalee noonu lay jeexee loolu tamit dafa bokk ci euh, propriété wu maanaam mandarge ak caractéristique wu nga xam ne moom mooy sóobu yoonu ci yoonu yàlla mooy maarif yoon yi nit ñi di jaar ba dem yegg ci yàlla maanaam loolu moom mooy lan comme li alquran wax kama bada'akum ta'udun ni ñu leen tàmbalee noonu ngeen di dellu si waxee maanaam mooy lan moo tax mooy li ñu naan al imam al Junayd radiyallahu anhu ne ko maa huwa nihaaya lan mooy ak jeexit jeexal maanaam euh, euh, mooy terminaison finalité bi lan la maanaam nit ki bu yegg ci yoonu yàlla. di dem ci yàlla di gën a jege yàlla kañ mooy part fi nga xamante ne bu fa yeggee nag léegi maanaam yegg si na ci terminus bi maanaam ci finalité bi mu ne al bidaaya huwa rujuuh mu ne ak nihaaya huwa rujuuh ila al bidaaya maanaam mu ne jeexital bi finalité bi fin bi moom mooy nga dellu si fa nga xamante ne moom mooy fa mbir ya tàmbale fa nga tàmbale loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boobu muy wax ne noonu la bindee doomu aadama yëpp parce que justement doomu aadama yëpp ci maam Adama alayhi salaam lañ génnee te maam Adama maanaam euh, ci cellute googu la génnee borom subhaanahu wa moo ko tabax defar ko ci anam goo xamante ne defarewu ko benn di def moom ci boppam mu def ci yaramam maanaam li nga xam ne moom mooy li am ci mboolem adduna bi mu def ci jëmmam mu nekk jëmm ji nga xam ne moo gën a tedd ci jëmm ji ba pare jëmm jooju mu donale ko mbooleem doomam yi ak sëtam moo tax wala xat karram naa bani Adama. ne dëgg-dëgg wallahi dañoo teral doomu aadama yi maanaam karaama la xam xamante ne teranga la koo xamante ne maanaam asli yan la maanaam dafa cosaanoo nit ki euh, maanaam ci cosaan noonu la mel ak kum mën a doon maanaam teranga boobu daf dugg et que wa nafaxtu fiihi min ruuhi maanaam moom borom subhaanahu wa ta'aala moo wol ci moom ruuxam moom yàlla maanaam mooy ba pare bu yeneen bi saa sam ne xalaqa aadama ala suurati xalaqa allahu aadama ala suuratihi mais yàlla dafa bind maam aadama alayhi salaam ci image am yàlla dinañ ci ñëw ci basmala bi tuuti incha allah parce que comme mënuñu tàmbali saar bi te duñu wax ci basmala soo ci bismillahi rahmaani rahim mais dinañ ci ñëw ci gaaw parce que leeraloon nañu la bi yaataloon nañ ko lool bi ñuy def tafsir suratul fatiha bi maanaam euh, boobaak léegi mi ngi mat mi ngi yam mi ngi mi ngi toll ci fukki at maanaam bi defee suratul fatiha tafsir maanaam euh, ci weeru koor bii nii ci la am fukki at bañ ko defee euh, alhamdulilah euh, kon borom subhaanahu wa moo def noonu tam mu nekk dëppale mu nekk xéewal guri maanaam comme ni tilka asharatul kaamila ñu jàpp ne borom subhaanahu wa dina dugal fukki at yooyu ak maanaam anniversaire boobu ci barke boobu maanaam tilka asharatul kaamila kon. doomu aadama bi nga xamante ne kon mooy mbindeefu yàlla bu mat bi euh, borom subhanahu wa kon fi mu ko tàmbalee bi mu ko tàmbalee wol ci moom woo xam jël doomu a doomu jël maam aadama alayhi salaam yàlla bindee ko ci image moom maanaam ci ay qualité maanaam ci ay qualité universelle maanaam borom subhanahu mooy al asma pour yàlla yëpp mooy allama aadama al asma kullaha maanaam yàlla dafa xamal maam aadama mboolem pour mboolem nag moom la doom doomu aadama moom la doon mais nag bi muy juddu day judduwaale ci dono googu mooy al fitra moo tax yenn képp ku juddu da ngay judduwaale ci lan ci originalité boobu maanaam kon loolu la primordialité originalité bi nga xamante ne moom mooy boobu noonu euh, noonu nit ki di juddoo nag bu demaatee maanaam di màgg di yéeg di wàcc maanaam ba yéeg si wàcc ci boobu ni mu woon loolu mooy yegg la ci maanaam mooy nga dellu si wàcc ci sa ci sa état boobu voilà maanaam état bi nga xamante ne moom mooy état wu fetal maanaam di ngay nekk fœtus di nga nekkee sa biiru yaay di doogu judd wala boog maanaam nekk foofu ni nga nekk borom subhaanahu wa ta'aala foofu yow kese maanaam sa xol di di di baatu di di di jaamu yàlla kese sa diggante ak sa borom kenn nekku ci ngay toroxlu ci yàlla di sant yàlla nekk borom subhanahu wa ta'ala état boobu soo dellu see ba saa nekk nga mel noonu loolu moom mooy lan mooy yegg nga ci yàlla mooy illaa liya'budun lu dul maanaam mooy nga nekk dem ba nga xamante ne saa su ne da yàlla léegi lan moo tax kon maanaam loolu lan moo tax ñu tudd ko li tax ñu tudd ko. mooy saar bi fi mu tàmbalee noonu la jeexal maanaam mooy lan mooy justement yoonu yàlla noonu la mel maanaam fi ngay tàmbalee fa ngay jeexal loolu moom moo tax ñu jël occasion boobu leeral ci benn bi loolu moom moo tax kuy doog a tàmbali ci yoonu yàlla da koy gis mu fonk alquran maanaam muy jàng alquran lire alquran maanaam ci tàmbale jàng sóoratul Fatiha par exemple parce que bu mënul sóoratul Fatiha bu mën julli Euh, muy évoluer ci yoonu yàlla jikko yu baax yi mu koy jéem ràngoo di jéem a jikko yu bon yi maanaam loolu mooy tarbiya bi tarbiya bi loolu rek la mooy jikko yu baax di jéem a jikko yu bon yi nekk ci euh, nga xam ne weeru koor gi ngir jariñ loolu la justement ak banque bi nga xamante ne moom moo ci nekk te nañu fàttaliku ne weeru koor moom mooy juróom-ñeenteelu weer ci at bi maanaam juróom-ñeenteelu weer ci at bi mooy weeru koor te boo xoolee doomu aadama juróom-ñeenti weer lay def ci biiru ndeyam euh, borom Ibris Cheikh Abdel Dabbar radiyallahu anhu dafa wax wax mu ne maam Adama alayhi salaam bi ko borom subhaanahu wa bindee maanaam mooñ yooyu ñu ko doon mooñ ci suuf si maanaam ak di ko defar. ba ni mu taxawee maanaam tàmbalik mooñ bi ba ni mu taxawee maanaam am na ay étape mais ba ni mu taxawee ba nekk maanaam jëmm ji mat ba xamante ne ci lañu war a moom ruux bi borom subhaanahu wa taala di wol ci moom ruuxam moom yàlla maanaam dinañ ñëw ci ruux incha allah ci biir saar bi naan ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu fii yawmin ilayhi fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana dinañ ñëw ci ar ruux maanaam incha allah taala ak différence yi maanaam différence yi entre ruux yi euh, loolu duñ ci taxaw tey mais borom subhaanahu wa bi mu nga gis adduna bi maanaam nga gis maam maam Adama alayhi salaam maanaam diggante boobu yëpp juróom-ñeenti weer la maanaam te ngi jeexee ci jeexitalu Ramadan maanaam weeru koor bi maanaam nga gis kon alquran la fekk mu wàcc ci weeru koor maanaam bi muy tàmbalee wàcc ak yooyu yëpp maanaam nga gis tamit maanaam xamante ne moom moo Euh, maam Adama alayhi salaam kon euh, maanaam dañ koy jox parce que lépp ci moom la départ lépp ci moom la départ ci doomu Adama yi maanaam ci doomu Adama yi maanaam ci mbindeef ci doomu Adama yi waaw euh, bi nga xamante ne moom la maam maam ci nit ñi plutôt ci nit ñi parce que nit ñi ay doomu Adama yi maanaam kon. maam Adama alayhi salaatu wassalaam loolu nga xamante ne noonu la tàmbalee ci départ bi noonu la doomu Adama tamit di tàmbalee ci biiru ndeyam ngir nda donn gi mu donn ba seen baay baayam et noonu muy évoluer di dem di dem di dem di dem day wul ba war ba nekkaat ci albidaaya maanaam ci tàmbale nit ki nag bu demee ba delluwaat ci cosaan boobu loolu moom mooy yeggale ci yàlla mooy lan mooy nit ki xolam di sant yàlla fu ko nit ki bu demee ba xolam di sant yàlla fu mu di sant yàlla ci bépp bi di gërëm yàlla nangu borom dogalu borom subhaanahu wa taala muy toroxlu ci kanamam kanamu borom subhaanahu wa taala loolu mooy yegg na ci yàlla waaw loolu moom mooy euh, yegg euh, kon loolu euh, loolu kon lu mat a xel la loolu lu mat xel bu ñu xoolee tamit beneen mbir boo xamante ne caractéristique la bu mi'raj maanaam ma'arij surtout ma'arij am mooy day alterner entre ki nga xamante ne dafay wax di wane ci moom ak yëkkatiku ak teraanga ak kawe ak ñi nga xamante ne daa iman day wax maanaam ak mbugal ak ña lu ñaaw ak lu bon bi leen di arrivé maanaam moom mooy lan mooy baynal hmm? euh, maanaam baynal su'ud wan nuzul maanaam diggante bayna su'ud wa nuzul maanaam diggante yëkkatiku ak wàcc maanaam loolu mooy lan justement loolu mooy lan mooy euh, ci jargon technique bu nitu yi dañ ko tuddee ak taddanni wa tadalli maanaam summa danaa nit ki fokk mu am lu ñuy tuddee ascension muy yéeg la montée l'ascension mooy as-su'ud ak lu ñuy tuddee ak tadalli maanaam ak tadalli mooy wàcc maanaam mooy lan mooy ak nuzul mooy lan mooy tey su may mooy descente maanaam mooy montée ak redescente c'est-à-dire que nitu yàlla nit buy dem ci yoonu yàlla bu fekkente ne yoon bi mu bëgg jël mooy yoonu alquran ak sunna yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk nit koo xamante ne day am ñaari parties yooyu maanaam day yéeg ci yàlla di jaamu yàlla di wéetoog yàlla di nekk ak borom subhaanahu wa kese mais en même temps il faut que muy wàccaat ci bindee maanaam muy nekkaat en même temps di def redescente maanaam mooy kon day am ñaari relation yu am relation bi muy am ak borom subhaanahu wa ta'ala te dara waru ko ko yàqal surtout boobu dara waru ko yàqal après mu def maximum ci relation bi muy am ak bindee ba pare. voilà maanaam yooyu mu koy boole voilà mu koy boole moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam demoon ba nga xamante ne euh, yéeféer yi sax maam ñu ngi ko doon gis mais mënuñu woon xam ne kii dëgg-dëgg war na yegg ci yàlla ak yi muy wax ne rañaan na yi muy wax yëpp maanaam naka naka la mën a nekk en même temps que moom mooy kii wax ñun ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq mais yeneen bi yéeme na parce que day lekk ñam day lekk en fait mais yenent bi naka la mën a waxee ni yenent la mais ñun dañ koy gis muy dégg ba pare day dox ci marché yi maanaam day dox ci ay soxlaam di dugg ci marché bi comme ñëpp maanaam loolu nan la mën a nekkee c'est parce que ñoom dañoo comprendre woon ne euh, maanaam ñaar yooyu ñoom ñooy ñaari volets yi nga xamante ne ci la yoonu yàlla def loolu tamit dinañ ci ñëw mais saar bi da gis day préciser day day daa di man day day day day day alterner entre ñaari ñaari volets yooyu noonu day alterner entre ñaari vol yooyu euh, beneen mbir bi nga xamante ne nag léegi tamit moom moo nekk ci saar bi te mu nekk mbir yoo xamante ne yu mat a euh, bàyyi xel la mooy saar bi mooy numéro 70 mooy numéro 70. ci saari alquran yi alquran nag amul dara loo xamante ne sudu fa la noonu rek maanaam dafa nekk noonu rek par hasard wala nekk noonu rek parce que amul woon benn possibilité borom subhaanahu wa taala neneen lu bokk ñu mu nekk parce que alquran kàddu borom bi la subhaanahu wa taala moo tax saar boobu dafa nekk ci kanamu saar bi nga xamante ne moom mooy suuratul Haaqa nga xamante ne boo xoolee ni saar bi jeexee muy suuratul Haaqa di wax ci borom subhaanahu wa ta'ala mi nga xamante ne moom moo aju ci euh, euh, bi mu naan bi muy wax ci euh, yéefir yi ak li nga xamante ne moom moo leen di dal ah xuduuhu fa xulluuhu summa al-jahiima salluuhu summa fii silsilatin zar'uhaa sab'uuna ziraa'an faslukuuhu ah ak ju mel noonu innahu kaana laa yu'minu billaahil azim maanaam euh, maanaam saar yooyu nga xamante ne day wax xaalu yéefir yi di wax mbugal gi leen di dal di wax mais moom gëmutoon yàlla ak yu mel noonu ak inna la na'lamu anna minkum mukaththibin xam nañ ne am na ci yéen ñoo xamante ne dañuy weddi ak yooyu yëpp maanaam loolu c'est comme si beneen saar bi ci des dañu waamee maanaam beneen saar bi day tàmbalee ci ne mais euh, mais mbugal gi ñu doon wax kañ lay kan mooy yéen et cetera mu ne saxala sa bi azabi wax leen ko affaire yi lañ seetlu maanaam aji laaj de mi ngi laaj ak di woo ak naan waaye naaw mbugal mi gaa wëññi mbugal moomu nag dina rot te ci yéefir yi lay rot ñeel na yéefir yi te amul dara lu koy def maa ngi gis mu am lien entre fin entre saar bale ak saar bii maa nga xam ne daal iman dañuy am dañuy am lien. Euh, beneen bi ci des tamit moom mooy ne ci waxu yenn ci tafsirkat yi moom mooy kan moo doon laaj kan moo doon saa bi ci benn ci wax yi moom mooy yent yàlla noox la woon alayhi salaatu wasalaam te boo xoolee suuratu noox day gis ñaan yi yent yàlla noox alayhi salaatu wasalaam doon wax maanaam naan yéeféer yi ah euh, mbugal bi nga xamante ne euh, comme ni ko yara wa qaala nooxun rabbi laa tadar alal ardi minal kaafiriina dayyaara yàlla bul bàyyi yow sa borom bul bàyyi yéen ci almaxaasi yàlla yow sa borom bul bàyyi ci kaw suuf si kenn li ci bul ci bàyyi kenn innaka in tazarhum yudillu ibaadaka wala yalidu illa faajiran kafaara boo leen bàyyi fii yudillu ibaadaka dañuy sànq sa jaam wala yalidu te duñ jur illa faajiran lu la ekkacoor yoo xam ne kafaara da dawee ci yàlla maanaam kon euh, nga gis lien bi nga xamante ne moom la tamit saar bi nekk ci ginnaaw am ak saar bii nga xamante ne moom mooy euh, sóortu maa ak sóortu euh, Maarij am nga gis ne kon saar yi benn bu ci nekk dafa am rapport dafa am lien ak yeneen saar yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk te Alxuraan noonu la mel de fil en aiguille amul lenn luñ naan saar bii de wax na ko ci lii rek la wax bi mu paree ci loola dugg na ci beneen saar mi ngi cay wax leneen loolu lu demee noonu Alxuraan daa man day am fil conducteur loolu moom moo tax boo xoolee bi mu waxee sóortul Baqara sootul sootul Fatiha ñu naan euh, ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin amin maanaam kon nga gis mu ñaan yàlla gindi ñu ci yoon bu jub bi teg ñu ci kaw yoon bu jub ñu nekk ci biir yoon bu jub bi yoon woow nga xam ne dafa jub xott riyaatu te coow euh, te leer mooy yoonu gaa yi nga xamante ne yow yàlla dangaa def sa xéewal ci ñoom waaye yàlla bul ñu teg ci yoonu gaa yi nga xamante ne ñoom dañoo maanaam dañ leen a mere ak ñi nga xamante ne dañoo sànku loolu bi ko alquran waxee ci suratul baqara dafa tàmbale rek nag alif lam mim zalikal kitab laa rayba fiihi tàmbale rek ne alif lam mim daal di téere baa ngi noonu boobu moom amul sikki sàkka te wala boog laa rayba fiihi bu leen sikki sàkka ci téere ba pare mu nekk hudan jëmmi njub lan mu taxee na ñeen ñe war ragal yàlla kon la nga doon ñaan ci sootu Fatiha mi ngi ni maanaam mu daal di développé rek ci saaram maanaam te loolu tamit boo xoolee mboolem saari alquraan yi noonu lañ na maanaam dañoo am tout le temps ay relation maanaam amul naka noonu aaya alquraan yi amul benn aaya wax ne dañ naan alquraan wax na lii ba pare daal yam yam na fii daal ne voilà léegi nag bàyyi na loolu carrément léegi mi ngi jëm ci leneen déedéet maanaam daa iman day am lu ñu lu ñu lëkkaloo maanaam jamais moo tax lépp benn la voilà moo tax alxuraan lépp benn la moo tax na nit ki euh, suy jaar ci yoonu yàlla daa iman maanaam comme ni ñu ko gis woon sànq ci ne moom mooy nga tàmbaliwaat euh, foofu yeggalewuñ ko woon te lu ma tax a xel la ñu defaat parenthèse boobu mooy arrujuwaa ilal bidaaya mooy dellu si waat ci tàmbali bi maam nit ki bu ñëwee di jàng faatiha daal di jàng yeneen saar yi commencé di jaamu yàlla di def leneen ak yeneen di gën a yaatal jaamu yàllaam di gën a ainsi de suite ak surtout wax bu ñuy dugg ci l'islam baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais gis nga bu demee dem yoonu yàlla dem dem dem dem dem ba jub maanaam ba yegg carrément day day day rendre compte que ne ndekete li mu doon sóob yëpp maanaam ndekete finalité bi mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndekete finalité bi moom mooy Fatiha Fatiha ndekete mooy comme li Alxuraan wax mooy Alxuraanul aziim mooy Alxuraan bu mag ndekete Fatiha moo gën a rëy ndekete sax Alxuraan boo leen secret yi ci nekk ñu ngi ci biir Fatiha ndekete Fatiha li tax ñu naan ko alkaafiya mooy mooy saar bu doy bi ndekete moom dong doy na maanaam boo ko xamee moom dong doy na maanaam mais loolu nag. du ko mën a xam lu dul mu sóobu carrément ci yoon yépp ba yegg ci wax euh, kon ñu dellu si ci numéro saar bi muy soixante-dixième suura muy suuratul Ma'ârij soixante-dix mooy kun maanaam borom subhaanahu wa bi muy wax mbir yi nekkal mu nekk ne àdduna bi yëpp daf koo amal ci baatu kun maanaam moom mooy soixante-dix maanaam kon nga gis ne yoonu yàlla maanaam faaw ki ciy sóobu mu bàyyee boppam yàlla xam ne moom mënut a demal boppam yàlla munoo dem munoo àgg ci yàlla parce que da ngaa góor-góoru nekk yitte yi loolu ay sabab mais yàlla amul dara lu lay permettre dëgg-dëgg nga yegg ci moom lu dul ne moom moo lay bëgg xëcc la ci boppam maanaam nit ki bàyyi boobu muy bàyyi boppam yàlla mooy iyyaka na'budu yow rek la ñuy jaamu wa iyyaaka nasta'iin te yow rek la ñuy sàkkoo ndimbal ndax ñun ñu daal yow yàlla laa hawla wala quwwata illaa billah amul benn soppandiku laa hawla soppandiku di jóge benn xaal bi nekk ci beneen xaal wala quwwata te benn kàttan ci mën a jañ dara loo xam ne moom lu ñu war a dal la laa hawla amuñu benn soppandiku ci di jóge ci lu ci lenn ci lu bon di dem ci lu baax wala quwwata te amul benn kàttan ci lu bon lu ñu nar a ci bàkkaar yi nga xam ne moom moom mooy tentation yu métti yi nga xam ne moom moo ñuy arrivé ci ñu mën koo nekk laa xaw la munuñu julli munuñu woor ñu def dara lu baax wala quwwata te amul benn sañ mu amuñu benn kàttan ci dara ci lu ci ci ci ci lu bon buñ ko bu ñu naree arrivé wala ñu am sax kàttan ngir mën a def loola illa billah lu xanaa ci yàlla maanaam sukkandikoo ci yàlla daa ima delloo jël sa bopp lépp nga delloo maanaam loolu moom mooy ne yàlla moom mooy ki nga xam ne moom rek mooy ki nga xamante ne moom bu ne kun yakun moom bu ne nekkal loolu day daal di xamante ne moom ngay comprendre que ne war di dellu ci yàlla daa iman loolu et que borom moom mooy wax mbir yi nekkal mbir mi nekk maanaam loolu moom mooy mooy yoon maanaam kon déjà beneen bi ci des tamit bi mu am rapport ak 70 bi. mooy sóoratul Ma'ârij rapport bi mu am ak maanaam turu saar bi ak di nekk ci saar bi ak chiffre soixante dix bi mooy ne soixante dix mooy maanaam soixante six mooy Allah Allah maanaam parce que xaraf yi benn bu ci nekk dafa am lu muy tekk dafa am lu muy lu muy lu muy symbolique bi alif un la laam trente la ha cinq la maanaam kon boo leen boole comme ñaari laam la mooy soixante mooy soixante six soo ci yokkee ñeenti xaraf yi ko composé da am am 70 maanaam mooy kun maanaam nga gis ne borom subhaanahu wa taala maanaam kon da gis ne euh, boo bëggee sóobu ci yàlla jeex ci yàlla maanaam ci yàlla moom ci boppam foog nga def maanaam nga incarné li ñu tuddee sourate mais incarnation boobu ngay def ci sourate Maarij yaa ngi koy def maanaam ak jikko yi ci ne maanaa yi ci nekk mboolem li ci ne loolu ak tamit attention bu ñu waxee ci yàlla dañuy daal di ëmbaale kawnu bi tamit mboolem li ci nekk maanaam soo bëggee nekk koo xam te ne da ngay am jàmm sa diggante ak sa yàlla mais aussi comme waxoon nañ ni dafa am ñaari côté yu ko composé mooy yow sa diggante ak mboolem bi ndefi ak sa diggante ak sa bopp maanaam yooyu yëpp baatu yàlla moo ko tënk moo tax allah yàlla moom rek a fi nekk maanaam c'est-à-dire que lu dul yàlla neen la maa xala Allahu baax ala kulli shay'in maa xala Allahu baax comme li euh, Seydina Labid waxoon radiyallahu anhu bépp mbir boo xamante ne yàlla da caa deñ rek loola neen la bu dul maanaam kon ndekete nan ngay def ba jeex ci yàlla maanaam saar bi dafa koy jàngal non seulement ci yàlla mais tamit ak xaraf yi maanaam lettre bu nekk. li nga xamante ne moom la làmboo ci ay secret ak maanaay maanaam saar bi boo ci sóoboo maanaam dalay wan lan ko def saar bi mi ngi am deux cent dix-sept kalima maanaam quarante-quatre versets lañ lañ daf tàmbale d'abord ci verset yi so mooy ayat yi quarante-quatre la te quarante-quatre mooy al ahadu maanaam mooy kenn le monisme le la la la la le voilà l'un unique l'un wala boog unique unique voilà maanaam loolu moom mooy quarante voilà maanaam yàlla kenn la te lenn la mooy xadara yàlla al ahadiyya mooy xadara yàlla bi nga xamante ne euh, foofu amul tur amul melo amul lenn maanaam amul keneen amul leneen maanaam yàlla rek fi nekk moo tax boo jeexee ci yàlla dëgg maanaam foofu yàlla maanaam moom rek a fa maanaam gis 44 boobu mais aussi 44 mooy damul mooy deret deret xam ne doomu aadama boo xoolee dëgg-dëgg fépp la deretam jaar ci moom ànd ak doomu aadama kenn la maanaam ngi gis ne deret amul deret bi nekk bi nekk ci bopp bi ak deret bi nekk ci tànk yi ak deret bi nekk ci loxo yi boo leen seetloo ñoom ñëpp maanaam amul maanaam wutewuñ caractéristique ñoom ñëpp benn la mais ànd ak na nit ki tamit kenn la maanaam ànd ak ne cër yi dañoo wute maanaam di gis kon nit ki bu jeexee ci yàlla lépp mbir yëpp yàlla la ci gis loolu mooy xadara ko ahadiya mooy koo xamante ne dem na ba nga xamante mi nit maanaam maanaam xadara ko ahadiya bu fekkente ne yaa ngi gisee ci foofu mooy ne nit maanaam lépp lépp lépp day gis tout en un maanaam yàlla rek lay gis te lu donte euh, léegi nag incarné lu ne séparément gis lu nekk séparément donte yàlla rek ci lay delluwaat loolu xadartu waaxidiyya mais diggante boobu bugguñ ci dugg nii euh, ama yaatal nañ ko ci yeneen i jotaay ci yeneen i bi euh, nombre de lettres nombre de mots kalimaat yi nga xamante ne ñoo nekk ci saar bi 217 la te cent 217 imaginez mooy lan mooy sayyiduna sayyiduna Muhammad ci euh, oriental maanaam oriental par rapport numéro la ci oriental pas occidental maanaam mooy lan mooy suñu sang bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy lan daf lay wax ni la saar bii mboolem ñu ci gis boo ko incarné da jeex ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak xorma gi nga xam te ne moom nga ko war a def yëpp ak ni lépp di concentré woo ci jëmm yeneen bi sallallahu wa sallam euh, nombre de lettre yi nekk ci saar bi 951 lettre 951 mooy ab zikr ab zikr maanaam mooy alquran ñi nga xamante ne moom la ci la lépp concentré wu ci la lépp nekk maa ngi gis ne kon saar bi dafa central ci domaine boobu le fait que boo xamee saar bi ak secret yi ci ko maanaam fànn yi alquran traité yëpp yow dootoo amat problème ci mettre ko en application maanaam jëfee ko li nga xam ne noonu la jaadoon noonu la waree noonu la mel doo am benn problème ci loolu moom da ngay nekk koo xamante ne da ngay jaamu yàlla jaamu yàlla boo xamante ne moom mooy bi gën ci yàlla yi ak ci nga xamante ne noonu la gën a euh, kon incha euh, nga xamante ne maanaam kon moom la ñu mbëmbëstalee saar bi maanaam euh, ubbeeku su ko defee ci jotaay bi yii di ñëw incha allah dinañu commencé saar bi waxtaanee li nga xamante ne moom la lenn lu ci nekk ci saar bi maanaam li mu yanu li mu am ci ay maana maanaam aaya bu nekk aaya par aaya dinañ ko jàngat ni ñuy def nag mooy comme ni ñuy daan def ci yenn euh, tafsir yi ñu daan def mooy dañuy jël aaya bu nekk dañ koy firi ak baatam ak maanaam baat bi bu fekkente ne laaj na tekkantal ñu tekkantal ko maanaa yi borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax ci aaya ci baat bu ne ñu ne baat bii maanaa bii lañ ci wax wuute nañ ci ci maanaa bi lañ lay tekki ñii nee nañ ñii ñii nee nañ ñi mais nag maanaam soit maanaa yëpp wér nañ wala bokk ni amaan na lii moo gën a wér waaye nag xam-xamu dëgg dëgg mbir yi dañ koy delloo borom bi subhaanahu wa taala suñu paree ci firi yooyu noonu ak lëkkale leen maanaam maanaa baat bu nekk bu ñu ko lëkkaleeg maanaam baat bi ci tegu li nga xamante ne moom la ñuy jox suñu paree ci loolu soit par benn aaya soit par ñaari aaya wala par groupe aaya maanaam soit par benn aaya wala boog par groupe aaya ñu daal di xool lan la ñuy jàngat ci aaya yooyu maanaam ci ay masal ci ay masala masala yi nag mën na nekk masala fiqh mën na nekk masala usuliyya mën na nekk masala pas-pas aqida mën na nekk euh, masala tarbawiyya maanaam maanaam yar nit maanaam voilà côté spiritualité mën na nekk euh, ci jikko yiñ ci war a jàngate mën na nekk masala ci domaine yu bëree bëree bëri mais loolu daal lañ ci maanaam noonu lañ fas yéene def ba saar bi jeex insha allah taala ñi ngi ñaan nag borom subhaanahu wa mu may ñu euh, ñu fekke ko mu may ñu